nit ñi góor ñi ku mu man di doon ku yonent bi alay salaam dëgg niñ koy xame ni ñuy xame góor gu nekk ci dëgg nitu yàlla yi góor yàlla yi nit ñu baax ñi ñu sell ñi mooy lan dëgg lañuy teg muy alxuraan ak sunna ba pare ku ñëw ñu jaareel la foofu est dëppoo nga moom waaw mais kenn du samp ay nit ba pare ni ñoom sëriñ diw parce que ni ñu màggee seen wilaaya nangam léegi nag lépp lu jóge ci ñoom mooy dëgg lépp loo xamante ni jógewul ci ñoom mooy du dëgg mooy du dëgg léegi loolu kenn du ko def voilà loolu kenn du ko def waaw kenn du fi maasum ba'da rasulillah yonent bi alayhi salaam képp mooy ki nga mooy ki nga xam ne maasum la waaw moom mooy maasum waaye kudut moom du maasum mooy koo xamante ne yàlla da koo ñoŋal moo tax amul kenn koo xamante ne yow jomb nga dépassé nga say wax ñu koy seet ak koo man di doon waaw bu dul woon loolu Seydina Ali ibn Abi Talib képp ku ñu fi tudd ci yooyu moo la raw fopp waaw wax jii rek waxu teg ñàkk teggin la waaye ay wolof la ñuy waxal ak jamono joo xam ne jamono yu ñu réer dafay bari <coughs> waaw bu dee moom mooy def taalibe yi nga xam ne ñoo takkook moom doomam di al Husayn ibn Ali radiyallahu anhu léegi xanaa yéen a ko gën a xam <laughs> moom moom bu doon ne jàpp na ne baayam lépp lu wax qur'aanun yutla la dina di baayam dina wax mu mu mu koy xool xool bu tax ba mu naan ko sama doom bul bul bul jaaxle gis naa kan la joxe référence <laughs> neewu ko non gis nga ma rek doy na non dane ko gis naa sa baay an nabiyya di yonent baay saa salaam koo koy référence kooku mooy ki nga xamante ne moom rek lañ dul seet ay mbiram saxaaba bee nag ci sa hadith sayyidina Abu Hurayra da koo laaj ngir xam ngir leerlu ngir xam lu tax voilà bokkul <laughs> lu tax ak lii nga wax foo ko teg bokkul yonent bay saa saam kenn doona ko loo nga wax foo ko teg non dinañ ko laaj nag ngir mu leeral ñu ndax moom mooy indi sharia moom waxam mooy sharia jëppam mooy sharia sauf que nit ñi léeg-léeg dinañ soxla ginnaaw biñ jàppee ne gëm nañu gëm bu lu mu wax waaye aayul ñu xam li nga xam ne mooy yenn ci sagesse yu nekk ci gannaaw <laughs> loolu kese la ku dut moom moom say wax dañuy soxla muy dellu ci sharia bi par force dañ lay laaj moo xam laaj nañ la laajub làmmiñ wala laajub xaal <laughs> moo tax Seydina Ali radiyallahu taala anhu waaw amirul mu'minin waaw <laughs> rabi'ul khulafa rashidin al-mahdiyyin radiyallahu anhum abul xasani wal xusayni radiyallahu anhu daal di doxalee noonu loolu dafa am solo waaw nañuy xam mbir yi waaw jàppub sëriñ teg ko foo xamante ne àggu fa kenn na fi àggul waxu wala sëriñ yow bu dee saxaaba yi ñoo àggul foofu waaw waaw ah. wax aji wax ju ne dañ koy seet waaw limaamu Maalik doon wax waxu faqiih bu ne boroom xam-xam bu nekk dañ koy man dañ koy luñu dañuy seet ndax dëppoo nag alquran ak sunna ba mu des waxu boroom xabru bii voilà yonent bay saa saa mi tëdd fii moom képp moom la yàlla jagleel loolu laa kenn du seet ay waxam ndax moom la wax ak foo man di tollu dinañ ko sedde waaw ñi la gëm nag jokku ci yow man nañoo ñoom loolu man na leen a doy ak ñi lay taqlid yow sa wax man na leen a doy mais loolu mooy ñoom mais manu ngeen koo bañal ñeneen moo tax manoon ne diw mooy sama sëriñ ah dëkkal diw ñu ne sëriñ bi wax na mu naan mu naan mu naan loolu fan la tegu ñii ñoo ñàkku taalibe waaye ma ne la yéen eh baal li ngay wax ñàkkul taalibe yéen ñi ko gëm jokk ci moom bu leen neexee ngeen doxal na am ngeen ci droit parce que yéen koo gëm. mais keneen ku nekk manu ngeen koo bañal nag yow sa sëriñ ku man di doon li mu wax ñu koy seet kenn ko manu la bañal par force laa wax ngeen bañ ko ngeen nag ko bon bañ ko ak ngeen nangu ko moo ci yam dañ koy seet par force te loolu la yàlla def dañ koy seet bu fi kenn foog ne ay téere yi bind mu yàgg wala sëriñ diwa ko bind lépp lu ci nekk ay wa gongo non dañ koy seet ñi nga xam ne nag xamuñu lii muy xeetu siit yi ak ñi nga xamante ne sax ci ahlu sunna lañ bokk waaye dañoo xamul xamuñu xam-xam te mu bari ci wàllu ñuy wootewu ak soufisme waaw ñoom daanaka problème yooyu ci ñoom la jina a moo tax it boo seetloo schisme yombu euh, yomb leen a infiltrer gis nga le schisme yomb a infiltrer façon ñi nga xam ne dañuy naan ci tariqa yi lañ nekk mooy affaire boobu ñoom bokku na ci buntu bu rëy bu leen siit yi di jaar waaw parce que dañoo jàpp ay nit def leen ay maasum ba pare mooy ñi xamul dara quoi. waaw parce que le suuf yi dëgg-dëgg xam na ne kenn na fi dul laa wax waaw moo tax ñoom bokk nañ seen wax yi ah man de sëriñ ba bu Serigne bi ñëwee ba def moo tax euh, euh, Cheikh Al Hadj Omar Al Fouti Tall radiyallahu anhu doon nettali ci nettali am solo yooyu ci rima euh, ba Serigne bi ñëwee doon seetlu taalibe yi quoi am benn jigéen bu sàggan boo xam ne dañ koo xam ci koñ bi ci jaay boppam mel ni jigéen boobu moo jekki rek génne fee dugg. fekk fi sëriñ bi nekk ñépp xam nañu sëriñ baa ci biir léegi bi mu duggee ci biir gaa xam ne ah jàpp ne boo mooy jaal mooy euh, <laughs> wala yaasu bi laa sëy nañ quoi jote nañ mboo sër taalibee fa ne woon yëpp ñu def ba mu des kenn kooku moom mu def dafa jël taa moom dafa jël ndox tàngal ko toog ci bunt bi fi mu newoon di xaar tàngal ndox def teg ci euh, fi koy def di xaar sëriñ bi bi mu ubbee génn gis ne taalibe yi ñëpp dem disparaître nañ dem nañ mu ne leen mais ana ñu ne woon fii mu gis moom kese mu ne ko mais ana ñu ne woon fii mu ne ñoom ñëpp dem nañ mu ne ko lu tax ñu dem mu ne ko ah mooy biñ gisee ndaw su sàggan si ñu xam ci dëkk bi daal di jaar ne daal di dugg ci yow la jaay pare ci <laughs> dem mu ne ko yow nag lu tax defoo ni ñoom lu tax demoo comme ñoom mu ne parce que man dama laa topp parce que jàpp ma ne yow manoo def njuumte voilà man dama laa jàpp dama laa topp ndax li la yàlla xamal ak li nga xam ci yàlla ak li nga ma mën a dimbalee ci sama côté yàlla te loolu xaw ko sama wàllu yàlla loolu aw ma ko xaw ma ko yow yàlla defal la ko man masumaa jàpp na yow doo def erreur mooy kon ah jàpp naa ne bon sëriñ la waaye man naa eh, man naa def lu mel ni njaaloo par exemple loolu man naa am moo tax al imam euh, Junayd lañ ko laajoon <laughs> <laughs> radiyallahu anhu ne ko mais est euh, njaaloo mu ne inna allah ala kulli shay'in qadir <laughs> waaw est-ce que wali yu dina njaaloo mu ne yàlla lépp la am kattan voilà mooy xam nga ñooñu te mooy mooy mooy sëriñu yoon wi yoonu tasawuf kooku est-ce ne kon gars yi dañoo nekk ay masumun léegi nag sauf que comme ñu bari noonu lañ ko jàppe ba moom la la wax ne boo taxoon waxu neen bi ngay dégg ah bu dee am nga xam-xam ba te amoo sañ-sañ ba muy waxu neen goo xam ne teguwut ci dara ak ku ko man di wax du waxu dëgg wax la joo xam ne du wax ju am voilà mooy yu mel noonu parce que dañuy utal parapluie parce que xam nga ne sëriñ bi lii mu après leeral na sëriñ bi dana ko waa ji waa yow yow yaa fi de mu ne ko waa léegi lu tax defoon ni ñoom mu ne ko parce que jàpp ma woon ne man topp ma la parce que maasum nga koo xam ne du def erreur dama laa topp ngir li la yàlla xamal te man xañ ma ko ngir ma man koo ut am ko topp la looloo tax léegi nag mu ne ko aha kay léegi nag kaay mu ne ko duggal ci biir duggal ci biir néeg bi sëy duggal biir néeg bi nga xool bi mu demee gis fa femme bi mu gisoon ndekete ay sëriñ bi la sauf que dafa niroog femme bu sàggan bi nga xamante ne moom la ñu xam jaaykatu boppam bi njaalookat bi prostituée bi waaw mu léegi xoolal ña dem lañ leen jàppoon prostituée bi ndekete yoo sëriñ bi mooy jigéen ñi ñoom dañuy mën nañu dem di tas fu nekk naan yoo kooku kooku tekkiwul dara waaye ñu gis ko muy njaaloo nga naan lan te tam gisuñu ko dañoo gis rek femme bu sàggan dugg ak moom waaye ñu jàpp ne comme que dugg naag ca ca ca ca xalwaaj kiñ ba mooy ah nekkal nañ ko ca moom noonu léegi dañuy dem di jëw sëriñ bi di wax lu leen leerul alors que kii toogoon. parce que jàpp na ne sëriñ bi du maasum ba jàpp ne mu ne ko waaw léegi mu ne ko léegi ndox mi nag mu ne ko dama koo tegoon ngir ah xanaa bu dee génn nga rek nga man cee sangu set <laughs> yooyu waaw xam nga moom <laughs> mooy parce jàppul ne ñuy maasum la loolu nag mooy pas-pas bi baax ci sëriñ bi waaw mooy jamais bul jàpp ne ñi ay maasumoo la lañ jamais duñu maasum lu ñu baax baax baax possibilité moo tax yonent bay saa saa ne kullu bani aadama xatta wa xayrul xatta'in at bépp doomu aadama yi ñoo susceptible jombul ci ñoom ñu def erreur di def bàkkaar di def ay rëccërëc ñi gën ci ñay def rëccërëc nag mooy ñi nga xam ne bu ñu ko defee dellu ci seen borom waaw kon ni mu gën a gaawee loolu mooy pas-pas bu baax loolooy tax bu ëllëgee nit ki bu duggee ci guta yow nga topp ko doo dugg ci guta waaw doo dugg ci guta waaw mu ne voilà mooy sëriñ bi léegi def na li ma ne bu leen fu waxee dara dañuy xool xanaa yonent way saa saam waxuloon Seydina Ali nii moo ko nettali nekk ci sahih man amarakum bi ma'siyatillahi fala tuti'uhu ku leen digal mooy yàlla bu leen ko topp laa wax waaw te sahaaba yi la doon wax ak xeet wi ci leen ginnaaw loolu gis nga nag boo amul pas-pas boobu nga jàpp nag façon yi ñuy wax ni mooy ñu mel noon nag chiites yi comme que ñoom façon yooyu lañ am ci seen imam yi que ne ñoom dañ ay dañ leen a ñoŋal préserver leen seen imaam yooyu nga xam ne al al al al mazuma yi nga xam ne moom la ñuy woote woo amul ñi ci nekk imaam ñëpp xam nañu yéen ñoom ñëpp min ahli sunnati wal jamaa seen et mooy Seydina Ali ibn Abi Talib asadullahi al-ghalibi ah Seydina al-Hasan ibn Ali Seydina al-Husayn ibn Ali ñoom Seydina Abu Ja'far al-Baqir ah ak ñoom Seydina Ja'far as-Sadiq sëriñu imaamu Malik ibn Anas radiyallahu ta'ala anhu chiites yi ñoo gën a xam imaam Jaafar que Seydina eh, imaam Malik mi dëkkoon ak moom Medina nekkoon taalibeem ñoo ko gën a xam imaam Malik pas-pasu chiites yi la yor wal iyaazu billah moom laa nga dégg wolof yi nga xam ne xamuñu dara ñenn ñi nga xam ne dañ naan ay jàmm jàmbaar nañ sax naan woo oh, kii bi nga xamante ne nii mooy euh, li am diggante euh, chiite ak sunnisme affaire politique rek la kooku dama naan kooku xamul dara ci li muy wax en tout cas ci côté bii xamu ci dara wala nax nañu ko lu ëppoon problème politique fan problème politique am na ci waa sunna wal jamaa daa tax kenn génn kenn dara problème politique daa dara problème pas-pas la nga naan lan seen aqiida gu yées di ñu yor gëm ne alquran bi du alquran bu mat dëgg dëgg alquran bi seen imam yee ko yor tëri na feeñ ak tamit le fait yu ñaaw yi ñuy wax ci saxaabaay yonent bay saa saa man rabbahumul mustafa wa kafa ñi nga xamante ne yonent bay saa saa moo leen yar ta ku mu yar doy na ñoom seen sëriñ su ñuy wax rek ku ñu yar ñu jàpp ne ñoo fi gën léegi yonent bay saa saa yar ay saxaabaam ñu ne ginnaaw gi kenn baaxu ci lu dul ñoom diw ak diw ñi ànd ak Seydina Ali ibn Abi Talib wala ñu neexook moom jeex na ñi ci des kenn baaxu ci wala iyaazu billah kàcc neen waaw ñu mel noonu nag infiltré borom pas-pas da leen a yomb moo tax nga gis ñu bari ay chiite ñu commencé di am ay siit ñu moo tax euh, euh, parce que en fait dañu nekk terre boo xam ne boroomi xol yoo xam ne il sont propices jiwu schisme dugg ci ñoom ak gaaw fa sax mooy tout est prêt ci ñu bari ci ñoom ñu bari ci wolof yi moo tax bu ñëwee rek te sentiment yi la jaar te comme que noonu lañ jàpp seen sëriñ ba pare jàpp na affaire affaire u doon mante la sama baay fi ne woon bu fi jógee doom jaa cay tegu doom ja mag après keneen ka ca xam ne moo ci tegu noonu la dañ jàpp ne wilaya gi noonu la demee moo fi gën ci kaw suuf bu faatoo rakkam gi fi nekk moo fi gën ci kaw suuf bu fi jógee moom rakkam bi ci tegu moo gën ci kaw te loolu lépp daraa ci amul il faut que ça soit loolu amul amul amul fenn amul kene voilà ba mu fa doomam a moo gën ci kaw suuf mooy qutbul aqta loo ma ne loolu yéen a koy waxal seen bopp tegu ngeen ko ci xam-xam bi ghayri ilmin wala wala hudan wala kitaabin munir ngeen di wax wallahi daraa ci amul te les feelee moom fee yi dañuy won wane ne li ngeen wax demewul noonu waaye gumba waaw <laughs> wala doo sax leneen parce que taloo ko parce que omnibulé nañ la ci omnibulé par quelque chose boo xam ne moom lañ lay bàcc di la ko rimb tous les matins ak tous les soirs fil ghudu wal asal nga jàpp ne lii mooy dëgg ta dara ay abatil kese la abatil fawqahu abatil fawqaha abatil ay neen ci kawi neen ci kawi neen ñu rimb la ko yow fépp fëgg la ko sa bopp bi ba nga miir doo gis dara lu lool jàpp ne lii moo am alors que daraa ci amul waaw bu la yàlla bëggee nag dina la gindi ci loolu nga yeewu bala ngaa dee waaw waaw waaw lii mooy dëgg loolu daa amul léegi nag façon yooyu képp ku ko jàppe noonu xaaral ba siit yi ñëw non <laughs> siit bi moom mu ñëwee ci façon yi mel noonu ñenn ñi leen di dimbali rek ñi leen dimbali mooy seen bindum sëriñ mi nga xam ne dañuy tagg saxaaba yi siit yi saaga ñu xam ne ah lii kat àndul parce que si bi bu ñëwee du la wan lool de jamais que ne moom xam nga taqiya lay lëgëy day làqatu di wane que moom yéen a ànd li ngeen bokk gëm waaye boo seetloo ay waxam ngay xam ne waa ji c'est un chiite déclaré boo xam ne day nëbbatu bi kasewu il n'est pas nekkul koo xamante ne biñ la parce que day ma day day day day avancé kase waaw boo seetloo ay waxam ay day wax rek ay ñoom imaam Ali imaam al Husayn imaam nangam loolu lay wax. nga gis ko day seetlu seetlu ci ay waxam du la tuddal mukk Seyna Abu Bakar Seyna Omar ak yeneen saxaaba yi ñu xam daanaka ku ma ci tudd mooy ñoo xamante ne ñoom dañu àndoon ak Seyna Ali ibn Abi Talib ginnaaw gi ay Basra ay kiw ay Kufa yooyu ñooñu lañuy tudd sinon boo seetloo xulafaa yu mag yëpp dañ leen teggi ne léeg-léeg nga gis nag ñu dem ba ci biir bu ñuy wax bu ñuy jëfuur duñ ko duñ ko tay jekki wax loo xam ne ci la leen ñëpp ci mais fekk na préparé nañ xol yee xëy ci loolu ba ñoom léegi loolu du garaaw ñu commencé nag di bañ saxaabaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam di leen dëkkal fu ñaaw di leen wax ay wax yu ñaaw te dara andiwu ko lu dul pas-pasu siit yu yées yi yu bon yi nga xam ne al fattaak nga xam ne ñoo raw coronavirus ci dëkk waaw ñoo yées ñoo yiis ñëpp parce que moo tax imaamu Maalik doon wax naan muhammadun rasulullah walladina maahu ashiddaa'u ala alkuffari ruhamaa'u baynahum aaya boobu imaamu Maalik ne lii moom mooy képp koo xam ne meloo nii aaya bi dal na sa kaw waaw taraahum ruk'an sujjadan waaw non walladina jaa'u min ba'dihim yaquluuna rabbana mooy aaya boobu suratul hashr ñi ñëw gannaaw ah lil fuqara al muhajirin ah alladhina ukhruju min diyarihim ñoo ñële alhamdulillah ah nga xamante ne nii ah walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min ba'di yaquluna rabbana ah ah ñoo ñële walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min ba'dihim ñi ñoo ñële nga xam ne ñoo leen fatoon ah lil fuqara al muhajirin tudd leen teg ci lamsaar yi après mu ne ñi ñëw seen gannaaw walladina jaawu min ba'dihim yaquluna dañuy wax rabbana eh suñu borom muhajiruna lamsaar yi yonent way saar doon ko jàppale nekkoon ay ñun de lii la ñuy wax rabbana fir lana waaw waaw non aaya bi njëkkoon a wax la bim naan li yaghiza bihil kuffar boobu la Imaam An-Nawawi doon wax mais saxaaba yi yonent way saar saam suñu boroom a leen meloon moo leen melal noonu ba pare ne ñi nga xam ne Euh, euh, ashiddaa'u alal kuffaari ruhamaa'u baynahum taraahum rukkaan sujjadan yabtaghuuna fadlan min allah wa ridwaana siimaahum fii wujuuhihim min athari war dhaalika mathaluhum fit tawraat wa mathaluhum fil injiil banim jeexe mu ne loolu imaam Maalik ne lii nag borom bi dafee teg li yaghiiza bihimul kuffaar borom bi moo leen melal nii ñu mel ngir yéeféer yi di buñ leen gisee wala dégg seeni mbir di mer ci ñoom imaamu Maalik ne képp koo xam ne saxaaba yi ni ñu mel dañ la mere dañ lay metti di xat ci sa xol yow aaya bi dal na sa kaw waaw ñooñu te kooku imaamu Maalik moom Seydina ah, ah, ah, Jaafar as-Saadiq moo doon sëriñam mu taxawoon ak moom léegi loolu siit bi décla bi taxawaalu bu amul personnalité bi ci koñ bi wala Iran wala foofu moo gën a xam imaamu Maalik sëriñ boobu <laughs> wal iyaazu billaah te ñoom ñépp ñu ngi ëpp Medina lañ ñëwaat. waa borom ñoom imaamu Zuhri ay ñoon ñoom euh, euh, euh, Zaynul Abidin bokk ci sëriñ ñoom imaamu Zuhri yi ñooñu ñoom ñoo ñooñu ñoo léegi chiite le chiite de duodécimain bi nekk Iran wala wala Liban wala feneen wala Sénégal ñooñu ñoo gën a xam imaam yooyu seen sëriñ yooyu ñoom ñi takkoo woon ak moom di ànd ak moom jële ci ñoom ay hadith yoo xam ne moom ci sax yi ngay dem di ko gis ak masaanid yi ak sunan yi ñooñu ñoo leen gën a xam moo tax ak sànk ak cànkute weesuut loolu loolu lépp lu ko wane mooy lii imaamu ñàkk a doxal lii Seydina al al al taalibe yi doxal Seydina al al al amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib bi ñu ko gisee muy def naka noon doom ji al-Husayn ibn Ali radiyallahu anil jami' daal di jaaxle ci lim def même bu dee waxuñ ko ko xool ko xool buy wane ne ah lii mu delloo leen ci source mais yonent bi sallallahu alayhi laa gis mu koy def waaw léegi ak defam door a a nekk loo xam ne lu ñuy mën a sukkandikoo la sinon jëfam képp képp képp képp ku moo man di doon say jëf dañ koy seet ah koo man di doon dañ koy seet <laughs> voilà te ça mooy dëgg waaw amul ñoo xamante ne nii voilà jeex na loolu wax naa la fi ñuy doxe bu dee taalibeem nga boo xam ne yow da koo gëm gëm goo xam ne man nga mais manoo ko bañal kenn laa wax kenn manoo ko ko bañal sa téere sëriñ ñu luñ ñutu ko dañ ko luñ ñutu par force waaw par force laa wax ndax lii jax naa ba nga naan sëriñ ba wax na ci nangam wax ab ab ab ver kese loolu doyut loolu doyut lu dul ku mel ni yow ku mel ni yow mën na koo doy mais kuy sàkku xam-xam te yàlla tax koo jóg ak lu dina leer te te yow fekkul mu gëm sëriñ boobu gëm boobu mais ma ne loolu mënoo koo tere te mu ngi ci dëgg te dara du ko ci fekk day alkook ma ne yéenay alku laa wax yéen ñoo ñoo nekk ci alkande mais pas moom wala yéen a xamul tous te moom mooy alkade yi na rëy wallahu ta'ala alam léegi euh, yeneen façon njàngat yoo xamante ne ni insha allahu ta'ala ba léegi ba léegi gis nañ ko ji euh, euh, mooy leneen loo xam ne man na ko jànge mooy imaam euh, Abu Hurayra radiyallahu taala anhu imaam Ibnu Umar surtout bi nga xam dañ ko laaj mu ne ah ñun de jamono yonent bay saasaam loolu lañ ci jàng ne mooy loolu dalil la comme li nga xam ne mooy jamaahirul ulama wute lenn ci zahiriyya yi ñoom ñoo am na Hazm naan bu ne boroom xam-xam saxaaba bi bu ne umirna wala nuhina yooyu tegtewulul fenn ci jamono yonent bay saasaam kunna ala ahdi rasulillah jamono yonent bay saasaam tegtewul ne yonent bay saasaam yëgoon na ko wala euh, kii loolu loolu loolu loolu dëgërul li dëgër mooy li jamaahirul ulama min ashaabil hadith ak ñun ñëpp wax rahmatullah alayhi mooy ne loolu day wane ne marfu la parce que loolu saxaaba bi waxu ko loolu wane ne yonent bay saasaam yëgoon na ko kon nag lañ ci doon jëf la naa jaabir doon naa kunna nazil dañ doon def azlu Oh, wal qur'anu yanzil al qur'an doon wàcce te kenn terewuñu ko bu doon am na lees ciy tere mooy sëy ba ci biir nga daal di génne sa fay tuur ko ci biti loolu bu doon lu ñuy teree ngi ci kononte kon alxuraan nañu ko tere ndax yonent bal sax yëgoon na ko tam na xadis yoo xam ne bi daa ñëw wax ko mu ne ko ah mu ne la ah, yéen a ngi koy def ne waaw léegi nag mu daal di leen wax ne euh, euh, lam leen di wax kon loolu lépp lan lay wane que ne attention hmm? loolu day wane ne kon loolu dëgër la kunna ala ahdi rasulillah moo tax kunna naqulu ala ahdi rasulillah wa nahnu namshi loolu lay la waaw dañ doon lekk jamono yonent bay saa saa fekk ñu ngi doon dox voilà waaye di naan wa nahnu qiyaam fekkoon ñu ngi doon taxaw loolu yëpp day dëgëral que ne loolu kon lay la moo tax Sayyidna Ibnu Umar ci loolu la laye voilà ne loolu dañu saxaaba yi dañ ko doon ne jamono yonent bay saa moo tax loolu doy na lay voilà doy na lay kon euh, loolu lu am am solo la Euh, kon wallahu taala alam ci kaw noonu bon amaan am na ñu fàtte mais bon ci wàllu taxrij ba bañ ko doon gis am nañ noonu nañ ñëw foog naa yii woon bu ñu juumul euh, que ne woon dinañ ci ñëw ci njàngat yi insha allahu taala euh, kon loolu waaye dañ ci jàngal waa leneen mooy jàngale njàppum yonent bay saa saam ngëneel li ci ne ba moo tax Seydina Ali radiyallahu laaj ndox doom ji Seydina Husayn mu jàpp Euh, waaye ci arrahama laaj li nga xamante ne mooy ndox ñu jox ko ca mosket kuufa ba jàkkaay kuufa ga ca ëtt ba mu daal di jàpp ki loo xam ne moom am na ci riwaay yoo xam ne dane dama leen a dama leen dama bëgg wan leen jàpp yonent bay saa saa mooy bi mu jàpp ñetti ñetti yu mat yi voilà bii nag gis nañ ci riwaay imaamu Nasaa'i bi ba mu ne lii de mooy jàpp ki nga xam ne mooy tojalul mooy jàpp boobu it daa bokk tamit bokk na tamit ci baax mooy bul jàpp rek li feeñ te siiw ci njàngalem yonent bay saa saam dañ ciy jànge que ne loolu rek ngay wane na Seydina Ali ibn Abi Talib jàpp gii muy woyofal jàpp gii mu def wan nga ko ba pare ni lii mooy jàpp koo xam ne man la lam yuhdis koo xam ne tojalut ba euh, loolu day wane ne loolu it di xamle façon jàpp yooyu dafa baax bu ko defee sunna bañ a réer waaw bu ko defee loolu benn lu réengoog feeñal sunna yonent bay saa saam beneen waaye dina dimbali al munkir ki nga xam ne day nekk di di di di weddi loo xamante ne xamu ko ah mu bañ koo weddi xam ne ah ndeke lii am na même bu dee daa raar am na de njàpp goo xam ne sa benn tenq kese ngay def ndox daal di raay sa xar kanam sa loxo yi ba ci ten ba ci conc yi ñaari loxo yëpp daal di masaa sa bopp daal di masaa say tànk loolu mooy njàpp ki nga xam ne day yeesal man naa jàppe noonu voilà ak ki nga xamante ne daa bëgg jàpp jàpp noonu même bu dee ne mais du ci def loo xamante ne day laaj eh, jàpp comme tawaaf wala li nga xam ne mooy eh, laal alquran wala julli du ko ci mën a def noonu budul fekkoon na mu am xar sénaal yi asr moo doon jàpp tàkkusaan doon jàpp mais comme que na jàpp mu wane jàpp gële yeneen riwaaye yële tamit di wane ne moom am na woo xam ne jàpp gu mat la ñu wane mooy gëneelu di jàngale ak ta'limu bil af'al mooy di jàngale di ko jaare ci jëf yi voilà loolu dafa am solo waaw jàngale du wax kese mooy nit ki man na tamit di def waaw dafa am solo te léeg-léeg def jëf nekk loo xam ne mooy gën matale ndax nit ki loolu en général du ko fàtte comme wax waaw day day teewluwaat image yi ni mu gisee sëriñ bi di jàpp di def nii loolu léeg-léeg mu gën a woyof gën a neex a takk que wax bi ndax wax bi man ngay wax waa ji am loo xam ne déggu ko ci wala mu lënt ci moom waaye jëf bi bi nga raxasee sa loxo moom lii moom raxas loxo la tudd moom waaw <laughs> waaw tenk yi nga raxas mu gis ne tenk yi nga raxas xam nga buñ nee raxas loxo gese loxo man naa dugal ba ci conc yi ba ci mbagg mi boo nee raxas loxo benn waaye man naa dégg loolu jàpp ne ah xanaa ba foofu la ñuy raxas waaye alxuraan leeral ila marafiq bu dee waa ji da doon jàngale da ngay raxas booy jàpp da ngay raxas ba ci euh, sa loxo yi léegi sa loxo yi kese waa ji jàpp ne da ngay raxas ba sa mbagg mi alors que bu dee waa ji daa taxaw di jëf waaw moo tax te loolu ci yonent ko jële ci ñoom hadith sayna Abdallah Euh, ibn Zayd ibn Asim euh, euh, waaw al-Mazini nga xamante ne nii nga xamante ne leeral yonent bay saasaam daa ñëw ci ñoom laaj leen tawru ñu indil ko benn comme ki ci cuivre benn ndab mu jàpp voilà kon nag mu ngi noonu loolu lépp moo yonent bay saasaam moo doon pratiquer di wane naka noonu tamit dañ ciy jàngale sëriñ bi foo man di toll yooyu yaa ko war a jàngale ndax Seydina Ali ibn Abi Talib moo doon amirul mu'minin moo doon xalifa waaye teewul muy jàngale jàpp yonent bay saa saa waaye léegi ñun jàpp nañ ne yooyu de toute façon yooyu du sëriñ bee ko war a jàngale waaw waaw bu dee te lool mënuñu ne rek bon moom affaire yee ko jàpp kan moo gënoon a jàpp Seydina Ali te Seydina Ali loolu mu def Seydina Ousmane jiitu woon na ko ci bi mu ne xalifa ci hadis Humraan mawla Ousmane radiyallahu taala bi mu laajee ndox ñu jox ko mu jàpp ba pare ne man gis naa yonent bay saa jàpp comme sama jàpp gii ma jàpp kon loolu nga gis ne mooy te ñooñ ku ci nekk xalifa nga woon mooy gis nga mooy mbir yi nii lañ yonent bay saasaam parce que moo leen yar ci ñool amul foo xam ne dañ naan àgg na foo xam ne nag ay ji jàngale jàpp ak yooyu moom ah non loolu nañ ko bàyyi oustaz su ndaw si quoi mee sëriñ bi nag quand même talul lool loolu lay wane ne kooku du sëriñu dara voilà du sëriñu dara parce la yonent bay saasaam newoon ki mu doon ak yenu aba'ul umma ak lépp muy jàngale jàpp taalibeem yu mag yii di wal xulafaa ar-raashiduuna radiyallahu anhum ñëw di jàngale lool yow nga ñëw ne yow yow yaa leen roy ba buñ doon ñëwaat ci kaw suuf fii nii sa kër la ñuy dal yaa leen di accueillir ba pare yow nga jombale sa bopp lu ñu nekkoon loolu day wane ne nekkoo ci tous en tout cas newoo ca lañ woon loolu képp lay tekki waaw te léegi looloo xew waaw moo kan nga fi gis fii sëriñ bi muy wax waxuma sëriñ bu génn àddina ndax Serigne yooyu ñu bari bind nañu jàngale ci seen téere mais ñi ñuy fiy nekk fii léeg-léeg di daanu ngir ñoom jàngaluñ leen dara xamaluñ leen dara waaw lu loolu ne baama maama doon diw kese la ak tamit nekk fi di pantas di pantas mais boo jàppee loolu léegi nag nga nelaw iblis wan la ay gént nga nekk fi di jàpp loo xam ne mooy gën a tax nga dagg ci moom te daggoo ci moom du lu baax wal iyaazu billaah nga nekk fa di wax ay manaamaat kese wal iyaazu billaah di nettal yoo xam ne taxawut fenn ay kuy nelaw di taxawayam waaw ay dóor mbir dëbu kese la waaw nga xam ne dara lañ la xamalul sa diine sa côté yàlla it sa digganteeg sa borom lii tax diine jooju gin koo jàpp gin koo wekk jafaluñ la ci tus da leen a topp rek parce que seen maama doon diw bu ñu wax lay dëgg loolu képp la te loolu moom doyut mat waaw il faut waa ji mat waaw faxtabiril rijaala qabla soxba la borom masaalikul jinaan wax <laughs> ma ne man bàmbalaa wax radiyallahu anhu faxtabiril rijaala qabla soxba bala ngaa ànd ak góor ñi na nga leen sayt na nga leen testé waaw waaw na ngeen jaar ñoom jar bu leen ba pare waaw door a nekk laax da nga da ànd ak ñoom bul ñëw rek ku tëb rek nga ànd ak moom parce que moo doon diw maama ma doon diw loolu daa doyul fen <laughs> waaw na leer que ne kii mën na laa yóbbu fa nga bëgg a dem man bu ma walillahi masalul ala ñun mbiru àddina yi rek bu may dem foo xam ne xaw ma fa du ma wut GPS bu baax aw ma ku ma ko tegtal est-ce que damay GPS boo xam ne baaxut bi gën baax laay jël ñoomin waaw dugal adresse bi ba xam affaire yi door cee dem léegi est ce que man damay asaaloo léegi bala maa dem laay xool itinéraire bi waaw bu dee aw ma kii xool du ma ko teg rek bon bon c'est pas grave quoi non fan kumpentum bon kumpentum xam naa fii laa war a jaar naa jaar nii doo ko def même bu dee yoroo GPS bi nga laajte ku fa xam mais ku dem kumpentum moom fu muy jaar mu wax la ne la non xoola ci eh, yoonu yoonu mbuur bi ngay jël boo ñëwee ba ci nangam Dakar ngay jóge nangam ak nangam wan la wax la ba fa nga même bu dee yoroo GPS wala yooyu wala nga yor carte loolu di nga fexe laaj doo ñëw rek di tërëx-dëxi jor sa oto rek parce que yow duy nga ko def nga ko plein rek di këj di di këdd rek di accélérer di dem naan ah man Koumpentoum laa jëm après fekk sa trouver retrouver sa bopp ndar <laughs> xam nga doo ko def léegi lan moo tax yow mbiru li ëpp loolu lépp doole muy sa voyage bii nga xam ne ci sa boroom nga jëm ngir muccal sa bopp yow nga ñëw di ci di ci di ci wóolu ñoo xamante ne nii dénk leenu dërëm sax wóolu wule ko waaw <laughs> wóolu ko buy ñëw di amaase eh, xaalis bi addiyee nga ah, ah xaalis ka fee ko fi indi <laughs> ah am ah, daa ñëw rek ngir dajale ji xaalis xam nga kooku foofu la toll ci yow léegi kooku nga ci biti nag boo ñëwee mbooloo mi ngay wane ne yaa ko topp yow yow yow amoo personnalité yow tamit awa personnalité wala lan saa bàyyi ci la ne woon c'est bu ma kiiwul ma ne yooyu taxawul fen waaw ah, bu dee ne daal du dëgg awlaw kaana abaahum lu mooy ñëw la alxuraan waxoon ndax ñoom waa Makka ñii di wuñ oh, wax ñu ne seen bàyyi nekku ñoon ñoo xam ne xamuñ woon dara wala yahtadun waaye gundeekuñ te xamuñ woon tus <laughs> voilà kon mbir mi yëpp loolu la wallahu taala waaye it bokk nañ ci eh, hadith bi liñ ciy jànge bu xana Seydina Ali ibn Abi Talib eh, que génn ci mooy dañoo julli tisbaar mu génn ngir aajooy nit ñi loolu ba léegi day duggaat ci mbirum te aajooy nit ñi mooy dina àtte waaye ñuy am seen masalaay diine ak yoo xamante ne seen wàllu àddina mu leen koy fajal voilà moo tax njiit bi loolu la njiit boo xam ne day tëju kenn du am ci moom accès parce que mooy xalif ñi ñoo doon xalif xalifa de tous les musulmans la wax wayow de Irak de biladu Sud ila wayow Ifriqiya jaar fépp Sham Medina fépp Makka yépp Hadramaut Yaman fépp teewul euh, euh, alxiira teewul ñu doon taxawe lii lii mooy sunna de <laughs> waaw bu tumurankee nag mooy war nañu seetaat suñu bopp ak ñi nga xam ne nee na ñoo ñu jiite ci wàllu diine quoi waaw an-Nazzal ibn Sabra rahimahullah ana sayyidina ali de radiyallahu anhu salla dhuhra thumma qa'ada fi hawa'ij an-nas fi rahabati al-kufa dañ loolu xam nit ku baax dañ lay xam jàkka <laughs> ah mooy sëriñ bi fak ñëw jàkka nekk événement wala <laughs> na moom laa ko dégg woon Sénégal booba maa nga fa woon ñëwaguma woon Faransa man ma ne ñii ñii seetlu li ñuy wax sëriñ bi day dem ajjuma day julli ci jumaa ji ajjuma gaa yi def ko événement ma dégg ñu bari di wax ci rajo yeeg nangam naan dañuy dem dinañ kon àjjuma ji ñii naan fa la ñuy jullee ji walla iyaazu billaah loolu bu wanewul dara mooy kon kooku du dem àjjuma quoi du dem jàkka jàkkaam buy dem jàkka événement la léegi loolu wax dëgg yàlla ku mel noonu boo fa bàyyi sa bopp quand même yow yaa yow yaa yaa ko lu la fa dal yaa ko tay quoi voilà yaa ko tay na ko ku ku ko la neex jur nag waaw <laughs> lii la salla zuhra mu toog ci raxabatul kuufa mooy jàkkaay kuufa gi ci ci ci ëtt bi ci enceinte bi mu toog wala yaa billah kon daal affaire yaa ngi noonu quoi <laughs> kon <laughs> na ngeen noonu ngeen noonu ndax li duus li li duus ji nag bii lépp xajul ci cin bi ah way ñu <laughs> wax lu la ni yàlla ilaahi li duus ji nag ci nag xajul ci cin bi kon ñu noonu kon ci kaw noon jeexal nañu hadis bi nii hadis yi ensemble de hadis yi nga xam ne fay ñaata xadis la woon six xadis ak boo ci boolee bu sayyidatu Kabsha bi muy set mais boobu da koo tuddoon noon defe ah radiyallahu ta'ala anil jami kon bii di ñëw ñu jël chapitre cent quinze ah nga xam ne mooy waxoon nañ ko dégg euh, annoncé woon nañ ko léegi mooy bi wa leeral ke ne kii servir nit ñi moom mooy mujjee jël mooy mujjee naan waaw <laughs> kon loolu lay ñuy gis ci jotaay bii di ñëw kon ñaari buntu ñu dese buntu buñ ko gisee beneen buntu ñu dese léegi ci wàllu aadaabu at-ta'am ci tegginu lekk insha allahu taala wallahu taala a'lam wa sallallahu wa ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in